te yow nag yonent mi alayhi salaatu salaam ñooñu bu dee ñooñu la ñuy tudd di wax naan bu doon ñoom moom am nañ yaakaar ñu defal ñu loolu defal njekk ak ngëneel ci ñun ba ba delloo ñu ñu jàppal ah yow nag yonent mi salaam nag ñooñu ñépp nag yaa leen gën képp koo xamante ne moom la mooy ku ñu mas defal njekk la ci nàmpal ko wala de yor ko. ba mu nekkee tout tànk fa mooy képp koo xam ne yow ku ku ñu masa defal njekk rek yow yaa gën kooku ci fay yaa ko yaa ko gën waaw waaw kafaala ga doon xew ñu leen di mooy comme ñoo xam ne ay nit koo xam ne dafa amoon nunu boo xam ne dafa baaxoon ci moom moo ko doon toppatoo moo ko doon def lépp mu màgg am ak ko problème nag mu ne kooku ñun yaakaar gi ñuy am par ah, bu doon keneen nañam yaakaar mais yow yaa gën képp koo xam ne ku ñu mas a defal dara la waaw léegi nag bi ñu waxee lool <laughs> lool la lool la Zuhayr wax bi mu waxee loolu nee na summa ansha'a yaqul ba bi ñu ngi ci riwaaya imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi mu jële ko ci sëriñam amr mu jële ci baayam di Shuayb mu jële ci maamam abdallah ibn amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu al-jami' nee na ginnaaw gi nag mu sadd aw woy aw woy mu ne umnun alayna rasulallahi sauf que gis nga way wii ndax defuñu tax lii rek lañ wax càllale bi rek lañ wax defuñu tax riiju kii bi de xadiis bi parce que euh, en fait lu tax non dinañ ko def après pas léegi insha allah mais mise au point bala ñu jàll mooy boo demee ci siiratu Ibn lii nii amu ci way yi ñuy wax amu ci mais lii ci Dalaa'ilun Nubuwwa la nekk waaw Dalaa'ilun Nubuwwa imaam al-Bayhaqi da koo soloo ci yoonu Yunus ibn Bukayr bi mu ko solowee ci yoonu Yunus ibn Bukayr mu jële ci imaam Ibn Ishaq mu jële ci Amr ibn Shu'ayb an abi an foofu moo am way wii mais bu dee ne ci siiratu Ibn Hisham foofu way wi amu fi waaw mooy way wii eh, amu ci kon bu dee ci riwaaya mooy même imaam Ibn Ishaq même càllale bi mais suuf ko boobu bokkul ak bi nga xam ne moo nekk siiratu Ibn Hisham mu ne après summa ansha yaqul umnun aleyna rasuulallahi fi kanami rasuulullahi umnun aleyna rasuulullahi fi kanami fa innaka almar'u narjuuhu wa naddaxiru umnun ala baydatin qad aaqahaa qadarun mumazziqin shamluhaa fi dahrihaa ghiyaru abqat laha alxarbu hattaafan ala xasanin ala quluubihim alxammaau walxamaru ba ni kii di ba mu ngi ko jeexale laa tajcalanna kaman shaalat nacaamatuhu wastabqi minna fa inna macarun zuhuru inna lanashkuru aala'an wa in kufirat wa indana ba'da hadha al-yawmi muddakharu la wax selon riwaay imaam bon imaam al-Bayhaqi mu ne umnun alayna mu ne yeneen time alayhi salaatu salaam kon ba léegi porte parole waa Hawazin wafdu Hawazin muy porte parole waa délégation Hawazin ñëw ci yeneen time alayhi salaatu salaam tuub ngir nag wax ak moom ngir mu jéggal leen ñu ne umnun alayna rasulallah rasulullah waay waay yow ndaw yàlla li ñu lay ñaan nga baaxe def yool xéewal ci ñun ci teddaage ndax kat fa inna kol mar'u narjuhu wa nadakhiru yow de yow yaay ki nga xamante ne nii yow lañ yaakaar lii ñu dal moom ay way fii nees ko lii moom nan lañ koy nan lañ koy ci kaw suuf suñu njaboot yépp mujj nekk jàmm ba pare amatuñ dara mooy mooy Taayif moom économie ba mooy rës parce que alal yépp la maalikum na awf daal di génne voilà eh, yenn dirigeant booy yi nga xam ne amuñu expérience te nanguwuñoo dégg ñi nga xam ne ñoo am expérience ñu jàpp ne ay mag yu tardé lañ yu mel nii dañuy dugal seenum réew dañuy ñëw braquer affaire yi à quatre cent quatre-vingts degrés tourner bu kaa ngir wane ne way ñoom ñoo moderne dañuy changer lépp a ah, du ñu dégg kenn ku leen di xelal ndax seenum xelu bopp doy na leen embarquer ñépp nag bu ñuy pëtëx pëtëxal ñépp looloo dal gaa yi wara gaa yi ne yow lañu yaakaar de waaw mu ne ko kon nag ah, kon defaral waay ki eh, xéewal ci mbooloo moo xam ne ci mbooloo moo xamante ne nii li ko dal nag metti na ci ci dogalub yàlla waaw ndax moom daal suñu mbooloo mi mu ma mazzaq mooy dafa mujj tasaaroo xotteeku mooy mais ñun ku ci nekk kër gu nekk presque yéen mooy ña daw ñoom nekk nañ ay libre ñii moom nekk nañ ay jaam léegi ay waay waay loolu dina metti de waay waay xare bi lim bàyyi suñu xol yi baaxul de ci njàqare ak piis ak tàng xol bu metti gi mu teg ci suñu xol yi waay waay loolu metti na de mu ne ko umnun ala niswatin qad kunta tarda'uha mu ne kon yonent ma lay saar saam yàlla na nga defal xéewal ci jigéen ñoo xam ne hein ñoom ñoo doon taxawe doon nàmpal mu ne laa taj'alan naa yàlla na bu ñu def kaman shaalat naamatuhu wastabqi minna fa inna ma'sharun mu ne ko nag yàlla na bu ñu bàyyi ndax bo boo continuer nii moom mooy tey moom boo boo séddalee suñu njaboot yi ak suñu alal yi ñun waa Hawazin mooy kon dañuy mel ni naama boo xam ne kaman shalat naamatuhu comme waa joo xamante ne nii mbooloo moo xamante ne nii ñoom ñépp tasaaroo dee dee tasaaroo kam min jamii shamli multaimil quwa kaanu bi ayshin qablana fatasadda'u loolooy xew mooy ne kon ñun dañuy tasaaroo te boobu sax moo tane ndax boobu deewa leen fa jële mais ñii moom mooy mais lii moom moo mu ngi mel ni mbooloo moo xam ne dañoo dee ba jeex tasaaroo loolu sincèrement bu dee ne tey dangaa suñu suñu njaboot yi boo leen boo leen séddalee du baax de ak alal ji loolu la ñuy mujj nuru de waay waay yal nag ñu desal waay ñun mbooloo lañ moo xamante ne nii ah, te nga ñoo bàyyil waay ñu ñu ñu des ndax sinon mooy waa Taif moom lii problème dëgg la woon ñu ne ko nag boo ñu defalee njekk inna la nashkuru ala an wa in kufirat wa waaye boo ñu defalee njekk tey sallallahu alayhi wasallam ba libérer ñu suñu prisonniers yii delloo ñu suñu alal yii wallahi dinañu sant xéewal waaw ñun kenn ñu defal njekk ñu koy fàtte déedéet boo ñu defalee xéewal duñu ko fàtte de même bu dee ne am na wa in am na ñoo xam ne dañuy ñu leen defal mooy purux daaw mooy ñoo xam ne am nga leen defal lu ne mais bu ñu amee fàtte la yow nag waroo taxaw di ko jàmbat yow en tant jullit waroo taxaw di jàmbat loolu ay bu dul woon man de ah léegi la rek àddinaa gudd tànk rek <laughs> wallaay waay waay diw ba muy ñëw fii bu dul woon ak man mu torox ci mbedd yi laa ko fekk hiver bi di ko rey ma fat ko inscription am sax maa ko fay maa ko fay ba muy dóor a ñëw sinon du jàng indi ko sama kër lu ma am bokk ak moom waaye léegi te kat fi mu dëkk sorewul de même bu ma rombee sax du ma nuyu fu ma gis damay teggi ay waaye jële waaye àddina àddina àddina waaye àddina mën a wore mooy di jàmbat foo dem di ko jooy déedéet doo def loolu ah ku mu dal loolu metti na mais tout dépend rek ci nit ki mooy tax nit booy def defal ngir yàlla rekk tax mu lool mooy tax lu la ci fekk rek moom day woyofa supporter moo tax mu ne ñun dañuy mu ne yeneen tibaare saab-saab gis nga boo ñu defalee njekk naa la nashkuru ala an wa in kufira ku ñu defal njekk waaye boo ñu defalee njekk des na ko sant sant dinañ la sant sant woo xam ne mooy duñ ko fàtte ba fow sant gi du làmmeñ kese waaye jëf ay way seydinaa muhammad waay sallallahu alayhi wasallam ay way jële yal na la yàlla fay waaye yal na la yàlla yàggal suñu kanam ak yooyu wax yooyu du lool kese ah jërë nga jëfati déet du lool kese mooy ñun de xaw ma kan mais lépp loo xamante ni nii looy bañ la diine ji di ko bañ dootoo ñu ci gis loolu mooy sant moo tax cant jëf waaw i'malu ala daawuda fukk dégg nga loolu alquran di wax i'malu jëf leen ala daawuda yéen waa kër sayyidina daawud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam shukran jëf jaa ngay xam ne cant yàlla la mooy loolu buur yàlla xéewale la wérgu yaram nga deene man jàkka ji moom de façon du fa dem waaw ah yow mais sant ci wërgu yaram googu di ci jaamu yàlla sax doo ko def mooy doo ci jaamu yàlla loolu ak cant la waaw te ñi incarné loolu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo àgg dëgg-dëgg ñooñ ñoo nekk au summum ñooñ ñooy ñi àgg sukru sukru googu sant ngërëm mooy dëgg-dëgg wax naa la du làmmiñ kese ñi ko gën a ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo incarné affaire boobu noonu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy vrai vrai vrai vrai nitu yàlla ñi gën a màgg waaw ndax yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la waxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane ko mais fekk yonent mi alayhi salaatu ba tànkam yi di funki mu ne ko mais nag yonent mi alayhi nag te loolu mooy mooy loolu dinañu ko gis ci siira bi ah loolu mooy soriwul bi mu génne àddina moom alayhi salaatu ah, bi muy def loolu bi ay idaa jaa ay yi la de idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba saar boobu yonent bi alayhi salaatu foo ko masoon a fekk mu ngi def istighfar di jaamu yàlla di gën a redoubler d'effort te kat mais ci la dëkkoon mais dafa gën a gën a takkuwaat di jaamu yàlla di julli ba tànk yi funki Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ne ko nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag yow nag te buur yàlla daal dina lay jéggal li jiitu ak li mujj ci say ci say ci ci ci li nga xam ne mooy ñun loom la nga xam ne bàkkaar ñun ñun ñeneen ñun sama classe geeg ñooñu mais yonent mi aleyhi salaatu salaam waxuma la moom kese mais yonent yépp aleyhi salaatu wa salaam aqiida la lool ci aqiida la loo xam ne jullit bi lool lay fas te nool lool la mooy ne ñoom maasumun lañ buur yàlla moo leen ñoŋal ci def bàkkaar loolu moom baya baala boo xam ne boo ko xamee kon boo déggee ay li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka yooyu dañuy xam ne kon dhanbika bokkul ak ñun li ñu xamee dhanb ba ah. loolu moom ab préalable la ba nga xamee moo tax comme que ñun dañuy juutal affaire yi mooy aqida moo waroon jiitu mais pas aqida bi nga xam ne daa bari ay ay complication loolu mooy lan nga mooy ilmul kalam nga xam ne ci raisonnement bi nekk ci théorie bu metti boobu c'est bien boobu bu baax la mais mooy am na ñoo xam ne boo leen ko naree commencer la ñu commencer ho nga dugal leen ci lool mooy sànk nga leen ah, te réeral nga mais wax leen xoolal yonent bi alayhi salaam ni mu doon jàngal gaay yi buñ ñëwee waaw buñ ñëwee mu wax leen te lool dinañ ko gën a gis ci délégation yi xaaral bañ dugg foofu niñ gisewoon lettre yi dinañ gis jataay yoo xam ne wuufuut yi délégation yi kese te gis nga saaru isaa jaa bi wax na ko sànq junju na ko isaa jaa bés bu xew bu bu ndimbalal yàlla yi yàlla gi gu mag gi accès wal fatxu ak fatxu makka ubbi makka war a ay tannaasa nga gis nit ñi a ñuy dugg fii diinillaahi ci diini yàlla ji afwaajan ay mbooloo mbooloo mooy délégation yi bu ñuy ñëw di jóge fépp ci bilaadul arab fi jaziratil arab min jaziratil arab di ñëw di jébbalu si ci yonent bi mu ne boo gisee loolu fa sabbih dollil di ndax loolu mooy wan jaamu yàlla du jeex jaamu xam yàlla xanaa nga faatu mais xam yàlla même boo faatoo mën ngay continuer waaw waaw ci yàlla du jeex infiniment la infini la infini moo tax waqul rabbi zidni ilma yonent bi alei satu salaam mii ndey xam-xam malgré tout ça borom bi na ko nag waaye del ñaan di wax waqul waxal rabbi buur yàlla zidni yàlla nag may dolli foo foo toll fu ma toll fu ma toll ilman xam-xam waaw kon loolu la léegi kon loolu junj na ko mooy bu ñëwee ci foofu dinañ gis gaa yi ni leen doon jàngale tawhid ci loo xam ne kenn du ne oh, man na yonent bi alei satu salaam ba ma demee l'islam bi ma doon dégg damaa dem mu wax ma lu compliqué moo tax fii mu ne réer naa wala affaire yi leerul déedéet moo tax ay kalam loolu c'est pour ñi ak tamit ñi nga xam ne côté raisonnement bi loolu c'est pas pour ku tëb rek ñu ne la ay wakaay aqida bi ngeen commencé di kalam kese déedéet déedéet mais comme que mais aqida nga war a tàmbale ndax bu baaxul fondation bi bu baaxul moom teg ci miir tabax toog nga xool ba ba benn ngelaw jaar fa wala benn nag bëy wuy cëppi cëppi bu laalee miir bi day waddi sa kaw voilà voilà kon ñu ne ko inna moom Zuhair Abu Surat porte-parole de Hawazin ñun de dinañu sant mooy liñ doon wax cant gi mooy li gën a yonent Yàlla saaf saaf ba ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha waxoon noonu nee nag yonentu Yàlla saa saam nag yow jéggal nañ la li jiitoog lu mujj ci ñun li ñu xale bàkkaar te du bàkkaar ci moom mooy loolu yàllay wax du bàkkaar comme ñun li ñu xam ñun bàkkaar mooy yàlla ñu mooy yàlla yàlla ni defal lii ñu moy moo xam soit mooy loo xam ne yi ci ëpp sax délibérément lañ koy def walla iyaadu billah yàlla ñu yàlla gindi <laughs> mooy yu bari noonu la ñuy def léegi yooyu noonu par exemple loolu xam nga taxul ñuy wax mu ne afalam akun abdan shakura mu ne Sayyidu Aisha mais est-ce que du nekk rek est abdan benn jaam boo xam ne shakura buy sant yàlla est-ce nekk rek jaam boo xam ne shakura la moo tax mu wax loolu ndax foofu moom moom mooy lool <laughs> liwaa ul wa shukr cant ngërëm waaw di sant rek loolu mooy foofu mooy affaire bi ndax ko àggaw di nga xam ne mooy ni ngay xamee yàlla day gina day non day gina nekk loo xam ne ak jamono ja nga ko xamoon ak boo àggee foofu day day day completement day wuute ba dangay xeeb danga naan mais man ndekete man loolu moo tax eh, wax ji ñu naan <laughs> Euh, euh, euh, lu baaxu lu baaxu gaa yi mooy nekk nit ñu sell ñi bàkkaar la ci ñi nga xam ne ñoo jege yàlla man dañuy jàpp ne man na ma waroon jaamoo yàlla démb ndeke la ma doon def cerce bi weesu xaaju mais man defuma dara ñuy ci loolu kon ñu ne inna la nashkuru ala am wakin kafu kufirat wa indana ba'da hadha al-yawmi ñu ne ñun waa Hawazin tey boo ñu defalee lu baax tey muy delloo ñu suñu alal yi rawatina suñu soxna yéeg suñu doom yi même bu dee ñun ñoom ñuy sant xéewal duñ defal la duñ ko fàtte mukk cant gi mooy dootoo ñu gis ñuy dikke loo xam ne bëggoo ko te loo bëggul xam na ne sa boroom bëggu ko lépp loo way wu yàq lislaam doo ko dégg suñu gémmiñ wa in kafurat même bu dee am na xam ne ñoom dañ leen defal xéwal mais ñu weddi ko mais ñoom duñu modèle dañ koy tudd mais duñu modèle jaruñoo suivre duñu modèle wa indana ba'da hadha al-yawm muddaxaru te après bés boobu Ah, après bés boobu nga ñuy defal lool dina am loo xam ne am denc mu rëy moo xam ne moom lañ lay dencal ci wekk ci tamit xam sa gina xam sa gëdd ndax xam nañ ko ndax ñun ñii dugg nañ ci lislaam waaye cëy boo ñu defalee lool léegi nag yeneen ci ma lay saar ba léegi ñu ngi kon ci riwaaya imaam ibn Isaaq ibn yasaar mu jëla ko ci amr ibn shu'ayb an an jaddi bi nga xam ne ci la zuhayr ibn surad wala abu surad wax loolu fa qaala rasulullah yonent mi alei salaatu salaam nag déglu leen ba pare mu ne nisaa'ukum wa abnaa'ukum ahabu ilaykum am amwaalukum yeneent bi aleyhi salaam ne leen léegi abnaaukum wa nisaaukum ahabu ilaykum am amwaalukum ne leen léegi mooy kon mu ngi commencé di leen defal li nga xam ne moom lool la mën a def ci mbir yi waaw mu ne leen seen doom yi ak seen soxna yi ñoo leen gënal walla seen alal yi loolu laa leen di laaj man sallallahu alayhi wa sallam ndax Hawazin dañoo jàpp seen jigéen yépp ak seen jaam yi seen doom yeeg seen ja ak jañ fa jàpp jaam ak seen alal yépp dégg nga sànq imaam Nisaa li mu wax ci alal ju tol noonu sittata alaaf min ad-darari wan nisaa ci njabootu waa hawa six mille hmm? ci njabootu Hawazin ak seen jigéen yi la jàpp ci ay gàtt ak ay ay ay lañ jële keroog euh, ghazwatu Hunayn gàtt yeeg gëléem yeeg yooyu mala ya yudra ma'iddatu loo xam ne kenn xamul nu toll léegi nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne leen léegi seen doom yi ak seen soxna yi ñoo leen gënal wala seen alal yi mooy tànn leen ci ñaar yooyu benn fa qaalu ñu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam xayyartanaa xayyartanaa bayna axsaabina wa amwaalina bal turaddu ilayna nisaa'una wa abnaa'una fa huwa ahabbu ilayna Allahu akbar ñu ne Yonent bi aleyhi salaatu salaam délégation waa Hawazin ñi nga xam ne ñoom lañ boom Hunayn ñu daw dem Taayif ñu assiégé leen ba siège ba yàgg 40 jours ci li gën a dëgër ci Sahih imaam Muslim an Anas radiyallahu anhu Anas yeneen ci wàllu saabsaab retiré ñëw Ji'irraana ngir séddale màng mi ñu jëlee Hawa ci ñoom mais biñ nekkee Xunayn di xeex laata ñuy daw Taayif ñu ne ko ah ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam. xayyartanaa bayna ahsaabinaa wa amwaalinaa ñu ne ko yow de kon xam nañ kon sa laaj sa tontu mooy danga ñuy tànnloo. entre suñu suñu njaboot suñu deret suñu njaboot ak suñu alal mooy choix bi lool la mooy comme si dañ koy wax ngir leerlu bu yonente la sa sànne tekk rek léegi ñu dooru continuer dañ ñoo tànnloo entre suñu njaboot yi ak suñu alal yi bal abnauna ñun nag tànn nañu bal turaddu ilayna nisaa'una wa abnaa'una ñu ne ñun li ñu d'accord te moo ñu gënal mooy kon delloo ñu nañ ñu delloo ah wala taruddu man nga ne taruddu alayna boo nee taruddu alayna foofu dag naan ilay nisaa'ana wa abnaa'ana kon dell waaw ñun d'accord nañ kon ñu tànn ci benn ñun delloo ñu suñu doom yi ak suñu jigéen ñi fa huwa ahabbu ilayna ndax loolu moo ñu gënal waaw gars yi def nañ seen choix mu ne leen nag bi ñu defee seen choix fa qaala rasulullah yonent bi alei saatu salaam ne leen amma maa kaana lii wala ama maa kaana lii wa li bani abdil muttalib fa huwa lakum wa ida ana sallayt wa ida ma ana sallaytu zuhra fa quumuu fa quulu inna nastashfi'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila almuslimiin wa bilmuslimiina ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi abnaa'inaa wa nisaa'inaa fa inni sa utikum inda dhalika wa as'alu lakum allah allahu akbar ah makaarimul axlaaq <laughs> ah, xoolal non mooy mooy mooy xam nga situation bii nii bu difficile di la mais xoolal waaye nag <laughs> lan est-ce que di nga wax lu diffisil ci kanamu sallallahu alayhi wa mu ne leen biñ defee seen choix ba pare mu ne leen kanta li nga xam ne man maa ko moom ci màng mi ci butin de guerre bi mais damay jëlaale tamit sama bu njaboot ndax man ñooñu maa leen fi taxawal waaw mu ne leen sa kanta sama alal li ma ci am ci màng mi wali bani abdul ak sëtu abdul yi nga xam ne ñooñu maag moo ma bokk maag ñoo ma bokk maam ñoo bokk abdul muttalib ñooñu de liñ ci am mooy ñoom seydina ali ibn abi taalib seydina al fadl ibn abbaas non non oui si si si seydina al fadl na keroog ñoom seydina al xaaris kii nu mu euh, pas alxaaris doom ji abdallah abu sufiyaan mi téewoon ci baxla gi bi muy daw mook abu sufiyaan bi gaa yi ana nabiyu laa kadib ana ibnu abdil muttalib abu sufiyaan bi lijaami fare eh, eh, abu sufiyaan boobu laa bëgg a mooy ñoom ñoom abu sufiyaan ñoom al abbaas ibnu abdil muttalib ñoom al fadl ibnu abdil muttalib ñoom Ali ibn Abi Taalib ibn Abdul Muttalib ñooñu ñépp kantaa ñooñu moom yeneen ci wàllu saabsaab jëlal leen décision ndax xam na ni moom lu mu def ñooñu gërëm nañ xam na ne saxaabaam yi tamit noonu lañ mel mais mais doo yóbbaale ñépp te loolu la jàngal boo nee kilifa même nekk seen kilifa ci décision yu difficile yi bul ñëw ñu leen jëlal naa leen ñëw rek ne gaay waaw lii la ñuy doxale mu jeex. déet ñoom dañ ci am àq yow ñi nga xam ne même bu dee xam nga ne ñoom ñépp dañuy gërëm sunna yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nga laaj leen te loolu lay def te loolu lay def te dinañ ko gën a gis ci riwaaya yi nii buñ ca ñëwee fii itam dinañ fi ñëw après dina gis riwaaya imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi ñu xam ne wallah huwa rasulullah sallallahu alayhi mu ne kon man de ama maa kaana lii wali bani abdil muttalibi fa huwa ko kantaa man at ñi nga xam ne ñoom ay doomi abdil muttalib lañ li ñu am ci màng bi yépp delloo nañ leen ko waaw lépp lu ñu am ci butin de guerre côté côté mooy côté jaam yee ak côté alal yi yépp jox nañ leen mooy bu ñu ko séddoowee yonent ma ne saa saa mu doon am xumus bi waaw man daal li ma ci am ak ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Al Abbas ñoom Fadl ibn Abbas Al Harith euh, Abu Sufyan ak ñooñu loolu lépp jox sa fa huwa lakum ñeen la leen mooy delloo nañ leen ko mu ne leen nag wa ida ana sallaytu binnaas ne leen nag bu ma jullee bu ma jiitee nit ñi ak zuhra bu ma jiitee nit ñi tisbaar fekk heure heure julli bi ci tegu bi nga xam ne moo waroon ñëw mooy tisbaar mu ne leen bu ma jullee tisbaar jiite nit ñi tisbaar faqumu na ngeen taxaw nangeen ngeen jóg buñ jullee ba pare rek yéen am ngeen ndigal jox naa leen ndigal man sallallahu alayhi wasallam ci bu ñu bu ma sëlmalee bañ mooy bon bañ ci après ngeen jóg faquulu ngeen ne ngeen wax lii mooy musaleen li ñu war a wax allahu akbar ndax si ça c'est sensible yii c'est sensible moom kese ko mënoon a lijjanti <laughs> sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu wax leen li ñuy wax xam nga Zuhayr Abu Surat waxam rafet na mais yonent sa saa sa saleen wax leen li ñu war a wax ne leen nag bu ma jullee bu ma jiitee nit ñi tisbaar ba pare yéen jóg leen après ngeen wax lii ngeen ne inna nastashfi'u bi rasulillah ila al muslimin leen ñun de ngi sàkku ak ramm di jaar ci yonent mi aleyhi salaatu salaam di ramm ngir ramm ci ci jullit ñi lañuy ñaan lool loolu mooy lan mooy damaa am lu ñuy sàkku ci jullit ñi mooy ñu fexe libérer ñu waay waay suñu mooy kon ñun léegi am nañ choix mooy ñun suñu suñu doom yeeg suñu suñu jigéen ñi moo ñooñun moom ñooñu lañ bëgg a récupérer parce que ñu gënal alal yi ndax yonent ma le sa sam xamal nañu ne du ñu jox lépp loolu moom man la ne jox ñu alal yeeg yooyu yépp mooy dam mooy lool mënu ko décider te wallaahi bu ko defoon ñépp d'accord waaye en tout cas <laughs> ñi ñi ëpp d'accord <laughs> ndax dinañ gis <laughs> subhaanallah waaye ñooñu dépassé lañ foofu ne jamono yoon noonu lañ meloon mais lii lépp lii lépp am njàngale la pour pour pour njiit yi képp koo xam ne même bu dee kër la loo xam ne nag say doom dañ ci seen àq la nga bañ ci ñëw rek di ay di di daan lii la ñuy def nii lañuy def sans pour autant nga laaj leen seen avis voilà moom mii nekk fawqa ru'usina ru'usil jami' teewul mu ne ah c'est comme que seen àq la daal foog ñu laaj leen mu ne leen bu ngeen jógee nee leen inna ñun waa hawazin nastashfi'u bi rasulillahi ila al ñu ngi ñaan di jaarale ci yonent ma lay saab-saab lañuy jaare li nga xam ne mooy di ñaan li ñu bëgg waaw di sàkku ñu defal ñu liñ bëgg daldi ñuy tinu ci moom lañuy jaar ngir jullit ñi defal ñu loolu liñ bëgg mooy libérer ñu suñu kii waaye wabil muslimiina mu ne leen teg leen ci lii wabil muslimiina ila rasulillah fii abna'ina wa nisa'ina ñu ngi jaar tamit ci jullit ñi waaw ila rasulillah jëm ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii abna'ina wa nisa'ina ngir ñu moom ma alayhi salaatu salaam daldi ñuy jéggalal delloo ñu su ci tiñuñ ci suñu doom yeeg suñu alal yi suñu doom yeeg suñu jigéen ñi voilà suñu soxna yi voilà gis nga mooy ñu wane ñu jaar ci yonent bi alayhi salaam pour accéder ci jullit ñi ak jaar ci jullit ñi pour accéder ci ñoom moo tax saxaaba yi <laughs> allahu akbar waaw waaw fa inni mu ne leen nag bu ngeen waxee lool yéen wax leen lii rek lii rek ngeen di wax bu ngeen ko defee fa inni sa ontikum inda dhalika wa asalu bu ngeen defee li fa saase ngeen waxee ba pare rek man naa ne man sallallahu alayhi wa këne mooy li ma leen wax nii li ma leen wax sànq mooy man li ma am ci alal ji mo non li ma am ci ci ci màng mi màng mi buñ ko waxee coyal ko doon mooy jaam yeeg ñoom ñépp a ngi ci loolu man delloo naa leen ko mooy ak sama ak waa banu abdul muttalib delloo nañ leen ko bu boobaa fa saase rek dinaa wax loolu man sallallahu alayhi wa sallam te tamit bu ma ko waxee dinaa leen ñaanal dinaa leen tinul ñaanal leen jullit ñi sama saxaaba yi ana est-ce que dinañ d'accord def ni man mooy jël li nga xam ne mooy jaam yi ñu am yi ñu yi nga xam ne seen àq la ci màng mi ñu nangu leen koo bàyyil ndax fii abnaikum wa nisaa'ikum la mooy man ma fexe ñaan leen ngir ñu bàyyi ku nekk la nga waroon am ci jaam yi naa leen ñaan ngir ñu ñu sedde leen bàyyi leen ko delloo leen ko waaw ne fa lamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam binnaasi dhuhr kan mooy nettali pardon kan mooy nettali xadiis bi Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddi kan mooy nettali mooy Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy nettali Abdallah ibn Amr ibn al-As mooy nettali loolu bu ko fàttee ah jàppal loolu ok waaw jazakumullahu xayran léegi nag mu ne fa lamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam binnaasi zuhr ba nga xam ne nag ci la yonente mi alayhi salaatu wa salaam daal di jiite nit ñi tisbaar qaamu fa takallamu billadhi amarahum bi ñu daal di jóg daal di wax li leen yonente bi saab wax ñu wax ñu wax la même chose mooy la nastashfi'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila almuslimiin wa bil muslimiina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi abnaa'inaa wa nisaa'inaa bi ñu waxee li ñuy loolu yonente bi saab saab fa qaala rasulullah yonente bi saab saab wax ca saase bañ pare amaa maa kaana lii wa li bani abdil muttalib fa huwa lakum yonent waaye saa sax wax leen lam leen ne woon naa ko def waaw huwa saadiqul masduq waaw laa yuxlifu du la dig dara wa'dahu du la dig mukk nga ñëw mënaan la déet déedéet waaw bañ defee lool mu jóg ne amaa maa kaana lii li nga xam ne kantaa yëg leen ne man mooy ñépp ne teg déglu waaw Hawazin bi ñu waxee ba pare yonent ma saa saam ne man de li ma ci am ak waa bani Abdul Muttalib fa huwa lakum jox naa leen ko du lool ngeen di ñaan jaare ko ci jullit ñi ngir man ma defal leen defal naa leen ko ndox ñoom defal naa leen ko ngir yàlla ak ngir ñi ngeen ma tax léegi fa qaala al allahu akbar muhaajiruuna yi wax ca saase mooy ñoom waaye mooy ñoom seydina abu bakar ñoom seydina omar ñoom seydina az-zubayr ibn al-awwam ñoom ñoom ñoom mooy muhaajiruuna yi jóge woon makka jëw jëw medina gàddaay si ñu ne wa maa kaana lana fa huwa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne dégg nga saw saw bi déglu muhaajiruun yi bi ñu jógee xam nga lu ñu wax bi yonent bi saa saa waxee ñu jóg ci saa si comme si benn kàddu ñu ne wa maa kaana lanaa fa huwa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kantaa lépp bépp jaam boo xam ne moo xam bépp jaam bu ñu am ci màng mi bépp jaam bu ñu am ci màng mi fa huwa jaa mooy màng moom loolu ñu ci am fa huwa def nañ ko dollee nañ dolli delloo nañ ko te def nañ mu moom ko moomale nañ ko rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam jóguñ ne xoola waxuñ li yonent bi alayhi salaam wax xam nga yonent bi alayhi salaam dafa jóg ne maa lii wali bani abdul muttalib fa huwa alakum yéena ko moom lépp loo xam ne lu ma am ci jaam yi la ak ñi nga xamante ne ak ñi nga xamante ne ñooy waa banu Abdul Muttalib yéen a ko moom waa Hawazin delloo naa ko mais bi muhaajiruun ay jóge neewuñ waxuñ la même chose dañ na ñun liñ ci am hein fa huwa li rasulillah yonent nga mooy ñun yaay xool teg nañ ko sa loxo xoolal la ci neex nga def allahu akbar gis teggin yooyu gis nga sew sew boobu mooy tëbuñ rek nañu jox nañ Hawazin ndax xam nañ ne huwal mu'ti que sallallahu alayhi wa sallam ñii mooy kiy jox mooy mooy mooy kiy lan mooy kiy séddale waaw buur yàllaa joxe mais moom muy séddale moom muy séddale nag jël na li mu moom jox waa Hawazin ñoom ñu ne ko yow nag yaa moom ñun moomuñu léegi yaa moom jox nañ la effacer seen bopp waaw désintérêt génn ci pare ñun moom bañ waxee lool ñoom ñoom waa muhaajiroon mu ne wa qaalatil ansaar radiyallahu wa ma kaana lana fa huwa li rasulillahi waa lansaar wax ju rafet ni ñoo toppante ci yiwut waaw wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisuun ci lii nga xam ne lii la moo neex yonent bi aleyhi salaatu salaam nga bàyyi yow li la neex ak li la naqar yépp jaayi li la naqareek loolu lépp nga bàyyi ko def ko li ko neex topp ci li ko neex te xam nga ne li ko neex mooy li neex borom bi te ca yow mi koy def sa ngërëm fa la ne waaw waaw waa lansaar ne li muhaajiruun ay waxeeloon Ah, wa ma la naa ñun tamit li ñu ci am ci ay jaam ak doom ay jaam ci màng mi tey li li ciy suñu àq ba léegi yonent na saa saam séddaleegu la ah. ndax lii la bëggoon moo taxoon mu doon yéexe mbir mi bëggoon waa Hawazin téele ñëw mu ne leen nag wàllan saar ne ñun liñ ci am fa huwa tamit li rasulillah ñu ne teg nañ ko ci loxo yonent na saa saam moo ko moom moomale nañ ko ko yal na buur yàlla julli ci moom ak waa këram tasallam wasallam tey sërmal gis nga muhaajiruuna yeeg lamsaari wax nañu léegi nag déglul nag déglul la suite mu ne wa qaala al aqra ibn al Aqra ibn Haabis daal di jóg waaw ne rekk moom mooy waa kilifa waa Banu Tamim al Aqra ibn Haabis gisoon nañ tarjamaam moom <laughs> mu daal di jóg mu ne ama ana wa Banu Tamim fala <laughs> nga ne ma ne déglul <laughs> ama ana wa banu tamim wa banu tamimin fala mu ne non kantaa ñun nag mu jóg baay ba muha yonent ma lay saa saa wax na muhaajiruuna jóg ne ko ñun sax jox nañ la lépp lansaar yi jóg ne ko yow jox nañ la lépp al aqram na xaabis daal di jóg radiyallahu anhu ne ama ana wa banu tamimin fala kantaa man li ma am ci jaam yi ak sama ñi nga xam ne maay maay seen njiit te ñu ñëw ci guerre bi di waa banu tamim falaa ñun moom joxewuñ dara non non non on garde notre part voilà mais arme bi dafa bari te kilifa yi parce que du muhaajiruun ak lamsaar yi rek gisoon nañ waa banu tamim gisoon nañ waa banu waa waa waa banu sulaym ña al Abbaas ibn Mirdaas ñu ñëpp waxaguñu hein te am na beneen kilifa boo xam ne ci waa waa banu fasaara yi déggaguñ leen kon al Aqram na xaabis mooy ki njëkk a wax le contraire moom moom nee na amaa ana kantaa man amaa ana wa banu tamim fala kantaa man ak ñi ma jiite ñun may kilifaay waa banu tamim ñun dara lañ du joxe ñun on garde notre dañuy garder suñu kii ñun moom dañuy garder joxewuñ wa qaala Uyayna ibn Hisn al bi mu waxee lool Uyayna jóg Uyayna ibn Hisn ne ama ana wa banu Fazara fala mu nekk je kanta man ak waa banu Fazara ñi nga xam ne maay seen kilifa ñu nit fala ñu nit dañuy garder du ñu joxe dara non suñu àq ci ci jaam yi ci geer bi dañ koy jël ñun moom joxewuñu ñii nag ñooy kaw kaw yi ñooy <laughs> ñii nii tuddoon nañ seen mbir fan yee xaalatil arabu aman na te ñoom ñii la woon nag ñoom ñii exactement deux personnes yii ci lañ wax <laughs> bi ñooñu waxee kon kilifa ak waa banu tamim alaqam xaalis nee na kantaa ñun ak waa banu tamim ñi nga xam ne maay seen kilifa ñun joxewuñu dara Uyayna man ñi nga xam ne tamit maag waa banu Fazara ñi nga xam ne maay seen kilifa joxewuñ dara mu des benn kilifa bi ma wax sànq mu ne wa qaala al Abbaas Mirdaas as-Sulami amma ana wa banu sulaym falaa kantaa ñu nit mu ne kantaa ñu nit waa ak waa banu sulaym ñu nit dara lañ dul joxe ñoom ñi nga xam ne maay seen sàng dara lañ dul joxe on garde notre part du butin ci jaam yi jigéen ñi ndaw yeeg ñépp a ci yem lépp la ñuy jël ñun suñu kii léegi nag al al al Abbaas Mirdaas bi mu waxee lool fa qaalat banu Sulaym waa banu Sulaym nag ne balaa maa kaana maa kaana lanaa fa huwa li rasulillah sallallahu alayhi wa gaa <laughs> kantaa gaa yi mu jiite nag waa banu Sulaym ñi fekk geeru Xunayn nag lépp ñu ne ñu dégg seen kilifa gi wax lool ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee li mu wax ne moom joxe na li mu am ak waa banu Abdul Muttalib muhaajiruun ay jóg ne ñoom jox nañ li liñ ci am jox nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa waa lansaar ne ñun li ñu am jox nañ ko kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al aqra jum moom naan ñun ak waa kii du ñu joxe Uyayna wax ñun suñu kilifa waa waa banu Sulaym di al Abbas ibn Mirdas mu ne mu wax di ñee wax waa banu Sulaym jóg ne ñun kantaa ñun nag même bu dee suñu njiit bi lee la wax hmm? qaalat banu Sulaym bal ah kay balaa li am ba des mooy maakaana la naa yonent ma ne saasaam la nga wax lañuy def est-ce que loolu ah, kay li nga xam ne moom lañ am fa huwa li teg nañu ko même bu dee suñ njiit bi léegi moom na jël paaram moom képp mais waxaluñu ñun kanta waa mu Sulaym mi ñu ci des ñun li ñu am def nañ ni muhaajirun ak lamsaar yi teg nañ ko yow ci sa loxo yow yonent mi aleyhi salaatu salaam léegi nag bi yi waxee lool nag qaala yaquulu abbaas ibn mirdaas li bani suleym wahamtumuuni <laughs> wahamtumuuni bi nga xam ne ci lay wax loolu al abbaas ibn mirdaas gis boppam nag waaw ah? kilifa te mooy li nga xam ne lii nii mais daanaka ñi ci mucc bariwul mooy le fait moom mu wax lii ñi mu jiite ne ah kantaa ñun moom waxuñu loolu ñun d'accord uñ mooy waxam la bu ko neexee na doxal li mu wax mais ñun moom yonent bi salaam ñun yow lañ jox affaire bi nag daal di koy merloo mu wax moom al abbaas ibn mirdaas sayyidu bani sulaym wahantumuni yéen dangeen maa doya waaw lii mooy gàcceel ngeen ma te ngeen ma gàcc ci sama biir nawle yi mooy façon wax yooyu rek lii mooy doya ngeen seen kilifa naka la seen kilifa di waxe ne lii la yéen ngeen jóg ne ko du noonu waxuñu li ngeen wax wahantumuni waay waay doya dal ngeen ma tamaay seen kilifa a <laughs> ah, léegi yonent mi aleyhi salaam moom lan mooy réaction moom ci lii <laughs> hein non ngi nga xam ne ne sallallahu alayhi wa sallam vraiment mooy mooy li yàlla wax daal la daal moom daal suñu boroom daal subhaanahu wa taala li mu wax daal la wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka dëgg-dëgg la ala xuluqin azim li nga xamante ne mooy jikko yu tedd yi yow yaa leen féete kaw yaa nekk seen kaw yaa leen plafonné yaa leen tiim xoolal ni mu réagir bi al Abbaas ibn Mirdaas waxee waa Banu Sulaym wahantumuni doya dal ngeen ma waaw loolu nag da ngay loolu da koy metti waaw wahantumuni ne li ko dal xam nga dalul waa banu Fazarak <laughs> waa banu Tamim ñoom ba seen kilifa waxee kenn jógul na ñun non d'accord mais ñii ah ñii nag ñoo am dëgg ah, si affaire ay mooy kilifa gi ñu bàyyi muy wax muy wax loo xam ne yow d'accord ngeen ci rawatina yeneen ci loolu saa saa ni kii mais non loolu moom da ngay tëb ne ah man de d'accord ma. li yonent mi alayhi salaatu salaam wax laa d'accord waaye déglul li li muy wax moom alayhi salaatu salaam mu ne mu ne amaa man tamassaka minkum bi haqqihi min hadha as-sabi falahu bi kulli insaanin sittu faraa'ida min awwali sabyin usiibuhu fa ruddu ila nnaasi abnaahum wa nisaahum yonent bi alayhi man tamassaka minkum bi haqqihi min haaza as-sabi képp koo xam ne ci yéen dafa jàpp mooy téye ci àqam ndax àqam la xatta may rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam naa ne àqam la àqam la àqam waaw képp koo xam ne nag yow bëggoo séede sa àq danga cee jàpp min hada sabi ci li nga xam ne mooy ci jaam yiñ fi jàpp fii kooku na falahu bi kulli insaanin sittu fara'ida min awwali sabyin usiba mu ne leen kooku maa koy ku ne moom moom sedewul comme ni muhaajiruun ak lansaar yeeg parti waa waa banu fas waa banu nen tamim waa waa non waa banu sulaym wax bu à part ñooñu mooy kon yéen waa banu fazaara su la présidence de Uyayna ibn Hisn ak waa Banu Tamim sous la présidence de al-Aqra képp kenn koo xam ne ci yéen dafa dafa ne waaw moom day day garder àqam kooku man yonent bi alei satu salaam man sallallahu alayhi wa sallam maa koy garanti la loolu maa koy fay mooy njëgu loolu le la jaam ya équivalent li jaam di jar man maa ko koy jox ci alal waaw falahu bi kulli insaanin sittun sittu faraida six ci ay gëléem waaw nit ku nekk may dinaa jël équivalent mooy damay jël ku amoon par exemple cinq jaam hein mooy yow dangay am nit ku nekk six nga ci am kon da ngay am six fois cinq ci ay gëléem dañuy wax faraida mooy gëléem yi nga xam ne yi ñu jële ci zakat moo tax ñu koy wooyu lool waaw mu ne loolu faratala la goo xam ne képp koo xam ne moom dane du sede baax na garaawul am ngeen ci seen droit moo tax mu neen seen xàq la gis nga waxu leen ne yéen eh, eh. yéen may kii di leen xool rek ngeen di bañ a wax way mais xoolal finalement lii la non mën leen képp koo xam ne daal jàpp na ci àqam du ci sedde nit ku nekk ku mu amoon ci jaam yi maa ko koy jox siis gëléem mooy taxaw taxawaayu benn nit min awwali min awwali hein sabyin usibu ci loolu nag kañ ngay fay kañ laa leen di jox lool ci bu yàlla defee ñu amaat xare premier xare bu ñu amaat nañ fa jàpp lañ fa am ci alal loolu man noonu laa koy defe waaw lu ñu njëkkatee am man maa leen koy jox ma loolu laay jëkk génne loolu laay njëkk a génne ngir rembourser ki nga xam ne képp kenn koo xam ne na ngeen takk ku nekk li nga am ciy jaam ci sa àq loolu maa leen koy fay ci ay gëléem jaam bu nekk siy gëléem léegi nag fa ruddu ila nnaasi nisaahum wa abnaahum kon jox leen waa Hawazin seen soxna yi ak seen doom yi te loolu maa leen garantil ne maa leen koy fay léegi loolu léegi man ngeen amal kii maa leen di fay loolu waaw waaw akbar waaw akbar hmm? nii lay xadis boobu fii la yem xadis boobu eh, fii la yem dina àgg dina continuer mais dañuy yemani lii insha allah pour tey pour tey dañuy yemani lii allahu euh, bu dee ci riwaaya imaam ibn hisham bi fii la yem bu dee riwaaya dalaa'ilun nubuwwa bi continuer na mais ñun dañuy yem fii ndax après mooy waxtaan wi fii la yem yonentu Yàlla saa saa après day jóg day jóg bu jógee foofu ginnaaw lii mooy julli tisbaar la woon waaw ci la xew-xew bi amee léegi nag li ci des incha allah ci jataay bii di ñëw dinañ àggale li nga xamante ne moo ci xewoon incha après eh, ñu gis tamit eh, li nga xam ne moom moo xew kon ci affaire li des ci nettali qismatu ghanaim euh, waa Hawazin euh, taxrij bi defuñu ko wonde ngeen jéggal ma ñu def ko bii di ñëw wala ñu def ko léegi wala nañ ko def léegi wala rek ça dépend de vous nu ngeen ko bëggee rek incha allah soit ñu def ko léegi wala ñu bàyyi bii di ñëw dal koy def waaw wala nañ ko def comme que fin bi lañ nekk bu ko defee bii di ñëw du ñu jëlalaat ki mooy ne xadiis bi kon gis nañ ne riwaay imaam ibn Isaaq bi bu xasan la minimum parce que nee na qad sarraxa bil xadiis bi taxdiis fa xaddatani Amr ibn Shu'ayb an abiihi an këne ki nga xamante ne moo ko nettali mooy Amr ibn euh, euh, Shu'ayb an abiihi an jaddi moom moo ko nettali waaw waaye imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamu Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo ci musnad bi imaam al bayhaqi indi na ko ci sunanul kubra wax nañ la tamit xadiis bi indi na ko ci yoonu euh, euh, yaxya ibn bukayr indi na ko ci tamit dalaa'ilu ko ci yoonu yu ma ku wax yaxya ibn bukayr non yunus <laughs> yaxya ibn bukayr keneen <laughs> yunus ibn bukayr ci riwaaye ci boroom xam-xamu xadiis yi non Yunus ibn Bukayr muy taalibi imaam nisaaq boobu eh, léegi kon imaam al-Bayhaqi kon indi na ko ci sunanul Kubra indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa te wax naa la càllaleem dafa gën a gudd bu bi nekk ci siiratu Ibn Hishaam hmm? eh, te ci yoon woowu imaam ibn Isxaaq ci ci la ko kon ki kii solowee imaam al Bayhaqi imaam Abu Daawud as-Sijistaani daal na koy solo tamit ci kitaabul jihaad waaw mu jaar ci yoonu Hammad mu jëlu ko ci imaam ibn Isxaaq ci yoonu imaam ibn Isxaaq waaw mais moom ruddu alayhim nisaa'ahum foofu la yem waaw imaam al-Haythami rahmatullah alayhi tudd na ko indi na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu al imaam abu daawud mu e, ko imaam abu daawud as-sijistaani bi ixtisaarin kathir mais sauf imaam abu daawud e, nettali bi am ci siiratu ibn bi ak rawatina dalaa nubuwa mu dalaa nubuwa bu imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi moo gën a gudd moom mu <coughs> imaam al haythami rawaahu ahmad wa rijaalu ahmad ahadi isnaadayhi thiqaat mu ne imaam ahmad de soloo ko góor benn ci càllale imaam ahya eh, ñaari càllale la ko indi mu ne góor yi benn ci càllale la yooyu ñu dëgër lañu a ah, cheikh ahmad shaakir nag rahmatullah alayhi liggéey liggéey bu am solo ci musnad imaam ahmad mu ne mu ne mu ne lii imaam al wax nii dese naa rafet waaw ndax ku ko dégg day mel ni beneen sanad bi dafa am problème waaw ndax moo tax mu ne hada sani'un ghayru jayyid yahimu anna ahad al isnadayni fihi mat'an fii hiina anna isnadayhi fil musnadi kilayhima rijaluhu thiqat waaw mu ne li imaam al-Haythami wax mi dese naa nekk jëfalin bu rafet boo xam ne bon bu bu kii la bi nga xam ne mooy li gën a jub lu mu waroon a waxe parce que xam nga c'est vrai que bu doon leer nga dégg toog da ngay jàpp ne kon ñaari sanadu imaam Ahmad yi benn bi moom moo wér mais beneen bi am na problème góor ña fa nekk ñoo wér mais beneen bi góor ña fa nekk kon am na problème loolu lay sous-entendre moo tax mu ne yéen mu mbir yi day day en entendre te mën na yóbbe nit ki à l'erreur mu jàpp ne kon benn ci sa ci sàllale imaam Ahmad yi ci ñaar yooyu benn bi dafa am lu ci jàpp. alors que ñaar yépp ñaari sanad yépp ñaari càllale yépp góor ña fa nekk bu ci nekk ci càllale yooyu góor yu dëgër lañu voilà kon loolu ci gàttal mooy taxriiju suñu xadiis bi insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw nga ne ma manoo yow dangaa fàtte ne danga doon defaale tarjama ma ne la wallahi dama koo fàtte woon léegi laa ko fàttaliku léegi bi ma naan laa ko fàttale ko <laughs> man la wax nga dëgg Zuhayr ibn Surat al-Jushami ah dañ naan la bon manoon na dañ ko fàttewul dañ ko fàtte woon rek hmm? mooy këne ñun lii lañ am ci moom it lii lañ am ci li nga xam ne mooy ci waxu buy wax ci mbiram moom seydna zuhair ibn surad wala zuhair abu surad radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waah kon ñu yem ni jataay bi ñoo ñu àggale ba léegi kon qismatu hawa eh, amwaalu hawazin